amiin sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin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 bi nga xamante ne moom mooy nettali bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama feebaree bi nga xamante ne ñu takkoon maanaam boppam eh, ci ab morceau ci bopp bi dégg nga mu toog ci kaw minbar bi daal di sant yàlla daal koy baax kañ ko daal di wax ne innahu laysa min annaasi ahadun amanna alayya min nafsihi wa maalihi min abi bakr ibn abi quhaafa walaw kuntu muttaxidan min annaasi xalilan lattaxadtu aba bakr xalilan walakin xullatul islami afdal saddu anni kulla xawxatin fi hadha al masjid ghayra xawxati Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu mu ne amul kenn ci biir nit ñi ko xamante ne moom moo gën a moom moo gën a eh, moo gën a moom lañu moom moo gën a moo gën a ëpp xéewal ci man ci boppam ak tamit ci alalam ke Seydina Aboubacar ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhu mu ne te bu ma doon jàppee kenn xarit ci biir nit ñi kon doon naa jël Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu mu nekk sama xarit waaye nag xaritoog waaye mbokkoog nga xamante ne ak xaritoog l'islam moom mooy li gën kon nag na ngeen ma saddal bépp maanaam lépp loo xamante ne aw yoon la sadd leen ko maanaam maanaam sëkk leen ko bépp euh, yoon woo xamante ne wala buntu maanaam xaw-xam mooy buntu ak porox ndawlu buntu bu ñu mën a jaar ngir dugg ci jàkka ji wala ñu mën caa génnee ci biir jàkka ji bu bokkut ak bu Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ci euh, li nga xamante ne dafa ni wa qaala abu abdullah wa qaala li abdullah ibn muhammad qaala haddathana sufyan an ibn jurayj annahu qaala qaala li ibn abi mulayka ya abdalmalik law ra'ayta masajid ibn abbas wa abwabaha ci càllale googu mu gisoon ne maanaam mu ne yaa abdal maanaam mu ne imam ibn abi mulayka mu abdullah ibn abi mulayka rahimahullah mu daal di wax ne yaa Abdul Malik te moom mooy al imaamu Abdul Malik ibn Jurayj rahimahullahu taala mu ne ko eh, bu dee boo gisoon ah, li nga xam ne moom mooy jàkkee Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala ak ay buntam. Ah, lii nii waxoon nañ ne ci nusax yi maanaam comme niñ ko gisee woon daf ci am ci nusxa yoo xam ne daf koo indi fii am ci nusxa yoo xamante ne daf koo indi ci baabul abwaab wal ghalaq lil kaabati wal masaajid comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci kanam maanaam ci buntu bi nga xamante ne moom la ñu gis te moom mooy buntu bi di wax moom lañ gisoon te mooy buntu bi di wax maanaam buntu yi eh, bi wax ci mbiru buntu yi ak eh, tëj gi nga xam ne moom la ñuy tëj kaaba gi ak jàkka yi maanaam buntu yi nga xam ne moom la ñu war a wutal kaaba gi ak jàkka ji maanaam te loolu mooy ne kaaba gi ak jàkka yi dañ leen di wutal ay bunt ci anamu soxla maanaam ci lañu ñu soxla rek mm-hmm. la ñuy wutal jàkka yi ay bunt loolu tamit gisoon nañ ne maanaam taaliq boobu mën naa nekk ci buntu ba comme ni nga xam ne noonu la mën a nekkee tamit ci buntu bi euh, euh, te loolu moom mooy euh, sa sa maanaam masalan tey bu ñu xoolaat imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala moom ci buntu bi weesu la sarxa maanaam maanaam ci buntu baabul xawxati wal mamarri fil masjid ci la ko sarxa amma al imam Badruddin al Ayni rahimahullah moom ci beneen buntu bi ci tegu ci la ko sarxa maanaam gi gis ne euh, sarxa yi dafa wuute ci wàllu googu niki noonu loolu li ko indi moom mooy nusxa yi nga xamante ne maanaam mooy copie yi nga xamante ne moom la ñu am ci saxiixu imam al Bukhari rahimahullahu taala gisoon nañ ci buntu boobu nga xam ne moom la ñu mujjee tudd mooy buntu bi wax ci wàllu euh, kaaba gi ak jàkka yi. maanaam gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma buy nettali bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggee ci Kaaba gi mook sayyidina Bilal ak sayyidina Usama ibn Zayd ak sayyidina Usman ibn Talha te ñu ko Usman ibn Abi Talha tamit radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli tamit ci biir Kaaba gi loolu gisoon nañu hadith boobu Euh, mu ne euh, gisoon nañ ci tamit baabu duxulil mushriki al masjid maanaam bunt bi wax ci wàllu dugg dugg gi nga xam ne moom la aji bokkaale gi di dugg ci biir jàkka mm-hmm. loolu tamit xadis boobu euh, bunt boobu tamit gisoon nañ ci xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lay wax ci nettali di sayyidina Sumaama ibn Usal radiyallahu ta'ala anhu bañ ko yeewee ci biir jàkka ji ak li nga xamante ne moom mooy la ca xewoon te loolu di muy tegtal te boobu moom bañ ko ca yeew booba yéeféer la mm. maanaam loolu day tegtal ne yéeféer mën naa dugg ci jàkka ci ndigalu jullit ñi waaye moom rek mu ñëw rek dugg ci biir jàkka ji noona ak yooyu loolu lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom yoona lu ñu loolu gis gisoon nañ tamit buntu bi wax baabu rax sawti fil masajid buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci yëkkati gi ñuy yëkkati kaddu gi ci biir jàkka yi te loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina maanaam mawquf hadith bu mawquf bu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo ko doon tere di ŋàññe li nga xamante ne moom mooy nit ñi di nekk ci biir jàkka ji di wax ca kaw ak di wax ay wax yoo xamante ne waxi mbóosóor la ak waxi caaxaan naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom maanaam ci ci li nga xam ne moom li muy tegtale moom mooy daganal gi nga xam ne moom la ko daganal ci diggante moom euh, sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ak ibn abi hadrat radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ko amee loon bor ak maanaam wax ji nga xam ne moom lañ doon wax ci biir jàkka ji ba di ji wax ci seen mbiru bor booba ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tollu ca këram dégg ko daal di ñëw daal di leen di atte naka noonu mu atte leen gën ji atte ak atte bu rafet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith boobu tamit gisoon nañ ko di tegtale ne loolu bu fekkente ne la ñuy wax du ay mbóosóor ak i caaxaan ak i euh, euh, ak yu ay wax yu amul solo booba loola dana nekk loo xamante ne lu dagan la gisoon euh, nañ ci baabul moom wala boog moom lañu ñu war a gis baabul xilaqi wal julusi fil masjid maanaam muy baabu buntu al xilaqi maanaam ay wërngël wal juluusi ak di toog fil masjid ci jàkka ji maanaam moom mooy bu ñu toogee ci biir jàkka ji buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ciy wax ne maanaam bu fekkente ne dañoo nekk ci suñu ci biir jàkka ji toog dañoo war a maanaam toogin wi maanaam bi nga xam ne moom moo gën a nekk sunna te mooy bi gën a rafet moom mooy wërngal maanaam mu bañ a nekk ñëpp toogee nii déedéet maanaam mais mu nekk loo xam ne day def nii maanaam mu def comme cercle wala benn xeetu demi cercle maanaam naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw tamit daal di toog ca gannaaw képp koo xamante ne ah mën ga am nga foo toog nga nga nga nga maanaam bu ñu defee wërgal ba noppi ñi ci def daal di toog ca gannaaw te yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu la daan tooge maanaam moom su daan ñëw fi mu daan danaan fekk fi mbooloo mi yem moom foofu la daan toog waaye gannaaw gi mbooloo mi day daal di wëlbati ko def benn xeetu cercle ci autour de moom maanaam ngir soxla gi nga maanaam ngir tamit soxla gi nga xamante ne moom lañ ko soxlawoo ak aajo gi nga xamante ne moom la ko nit ñi aajowoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu bu nekkee ci biir jàkka ji tamit nit ñi noonu la ñuy toogee ngir dig déglu li nga xamante ne moom mooy ay waxam ak am jàngaleem sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah di wax ne buntu maanaam di leeral ci biir buntu di wax ne maanaam toog joo toog maanaam ci biir jàkk ji lool moom mooy li nga xam ne moom moo ci gën a nekk sunna te loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo ci ràññeeku su fekkente ne nit ñi dañoo nekk kon ci biir jàkk ji li gën moom mooy li ñu toogee noonu euh, dégg nga kon euh, imam kon al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ma qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Musaddad te moom mooy Musaddad ibn Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad euh, comme ni ñu waxee wala ibnu Murabal wala ibnu Mugharbal al-Asadi muy Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, imam Musaddad euh, mi ngi euh, maanaam imam imam Musaddad mi ngi génn àdduna 228 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud as-Sijistani ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ ñu solo ci moom ay hadith yu bari rahmatullahi alayhima amma nga am na moom mooy imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima ñoom ñëpp benn wala ñaari hadith lañ solo ci moom te lu ci seen sëriñu sëriñ la mi ngi gane adduna nag ci 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Musaddad comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee woon nit ku baax la woon nekkoon nit ku sell goo xamante ne ay waxam ak ay jëfam yëpp borom subhaanahu wa ta'ala da koo mëddaloon comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala doon wax naan Musaddadun kasmihi imam Musaddad moom comme turam la mel rahimahullahu ta'ala maanaam mooy koo xamante ne dañ koo mëddal lépp lu mu war a wax wala lu mu war a def nam ko war a waxee ak nam ko war a defee ak fam ko war a waxee ak fam ko war a defee rek la koy waxee loolu foofu la koy defee ndax borom bi subhaanahu wa taala noonu la ko bindee rahimahullahu rahmatan wasi'a mu ne qaala nee na haddathana Bishr ibn al-Mufaddal te moom mooy imaamu waa Basra rahimahullahu taala imaam Bishr ibn al-Mufaddal muy Abu Isma'il ar-Raqashi ah, al-Basri rahimahullahu taala ah, moom li Yahya ibn Ma'in doon wax rahimahullah nee na min asbati shuyuukhil basriyin maanaam ci ñu gën a dëgër ci sëriñu waa Basra yi ci la bokkoon euh, rahimahullahu taala euh, mu nekk siqa bu mag imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah nee na ilayhi al-muntaha fi tasabbuti bil Basra maanaam moom ca waa Basra moom moom fala raay ba téeni ca moom ci wàllu dëgër maanaam moom fala raay ba téene rahimahullahu taala imam Abu Dawud as-Sijistani dafa wax ne al euh, imam Bishr ibn al-Mufaddal dafa ne képp kenn ci sëriñ si ci ay nettali yi nga nettali léeg-léeg nga wax ci wax joo xamante ne ak njuumte da cay am ba mu des ñaar al imam ibn Ulayya moom mooy Isma'il naam Isma'il ibn Ulayya mooy Isma'il ibn Ibrahim al moom ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Bishr ibn al-Mufaddal ibn al-Mufaddal rahimahullah rahmatullahi alayhima ci taabi'i taabi'i yi la bokkoon euh, nekk koo xamante ne bokk na ci li nga xam ne tamit moom la ràññee woon mooy daf daan woor fan euh, dog fan euh, bis bu jot nag mu julli ñeenti téeméeri rakka loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko woon rahimahullahu ta'ala al imam al Bishr ibn al Mufaddal rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna euh, mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-sixième wala cent quatre-vingt-neuvième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, comme li imam Ahmad ibn Hanbal wax rahimahullahu taala nee na moom cent quatre-vingt-septième la génn adduna rahimahullahu taala nee na damaa dugg ci Basra fekk ko ba euh, mu ma jàngee ci moom ci année cent quatre-vingt-six bu génn adduna ma ne làmminam maanaam comme ci dane dama mar làmminam maanaam mooy lépp lu mu jàngalee jël naa maanaam euh, rahimahullahu taala nee na waaye amma li nga xamante ne moom su kon mu génn àdduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom la imam ahmad wa rahimahullah am na nag ñu ne yegg na ci ba cent quatre-vingt-neuvième année comme imam al-Ayni wax rahmatu rahmatullahi ala al-jami' mu ne an Ubaydullah te moom mooy al-Umari Ubaydullah Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala ñu Ubaydullah ibn Umar al-Umari muy Abu Usman di sëtu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu anil jami' moom ah, mi ngi génn àdduna 147 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci e, siqaat yi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne an Naafi' te moom mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy kilifa gu mag googu rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa yi waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam donte jaam bu ñu goreel la moom la ñuy jiital ci kaw doomu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma comme li xamante ne moom la doom ji Saalim wax rahimahullah mu ne man day ñun suñu waa kër ñun de euh, imam Naafi' puukare la ci ñun xéewal gu rëy la ci ñun euh, rahimahullahu ta'ala mu ne an ibn Umar muy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Raza ibn Adi ibn Ka'b muy kon bi mbokk yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala nekkoon ki nga ne mi ngi gane maanaam mi ngi gane adduna euh, benn at ginnaaw ya bi ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di am juróomi at daal di dugg ci l'islam fekk boobu maanaam muy juróom benneelu at ginnaaw maanaam ya ginnaaw bi ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom baayam muy Seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhuma ñoom ñoo bokk duggandoo ci l'islam mi ngi génn adduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk deux mille six cent trente euh, hadith yoo xamante ne euh, muttafaqun alayhi cent soixante-huit la amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci quatre-vingt-un hadith imam Muslim rahimahullah mi ngi wéetoo ci trente et bu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma mu euh, xadis euh, bi euh, dafa bokk ci xumaasiyaatul musannif maanaam mooy juróomi nit ñoom ñoo dox ci diggante imam al-Bukhari ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne annahu qaala muy beneen bi ci des moom mooy waa Basra mooy sëriñu waa Basra yi muy Musaddad ak Bishr ibn al-Mufaddal ibn al-Mufaddal Ah, moom mooy ñoom ñooy waa Basra ñoom ñoo ko jëlee ci sëriñ waa Madina yi mooy seen na mooy Ubaydullah ibn Umar al-Umari mu jëlee ko ci Naafi' mu jëlee ko ci Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala neena sa'ala laaj na rajulun benn waay annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, waa ji nag léegi ba mu ko laajee lam ko wax woo woo fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala minbar mi ngi woon ci kaw minbar bi mu ne ko maatara ana lan nga gis maanaam li nga xamante ne moom lay tekki euh, moom mooy lan moom mooy acte bi nga xamante ne moom mooy acte borom bi subhaanahu wa ndax bu fekkente ne keneen ku dul yenente bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom la am loolu ijtihaad la tudd waaye bu fekkente ne yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam ra'y mooy gis-gis gis-gis gi ngay am ci mbir yi loolu ijtihaad la tudd maanaam effort d'interprétation rek la tudd maanaam euh, waaye amma bu dee yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam ko waxee noonu maanaam li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy ne lii mooy waxu yalla ci boppam comme ni nga xamante ne loolu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ne ko fahkum bayna an bi ma araaka allah maanaam maanaam euh, wala tattabi ahwaahum amma jaa'aka min al-ilm maanaam euh, mu ne na nga àttee ñi nga xamante ne moom mooy nit ñi na nga leen àttee ci li la yàlla wan maanaam moom mooy moom yenente bi sallallahu alayhi a sallam jëmmi ak jëmmi xalaatam lool mooy wakku yàlla ci boppam ndax wala yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuha lépp lu mu wax maanaam du wax ci bànneexu bakkanam lépp lu mu wax rek wax yu la révélation la bu ko yàlla wax loolu moom moo tax alquran maanaam moo tax lu yenente bi wax sallallahu day am dooley alquran ne waxu yàlla la lépp waxu yàlla la moom amul wax boo xam ne dañ naan waxu yenente bi la sallallahu alayhi wasallam gis-gisam la joxe déedéet moom wax bi mu wax waxu yàlla la loolu moom te loolu nag moom dong ko am keneen ku dul moom day am lu muy wax di gis di am gis-gis comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamu Maalik waxe woon kullu qawlin fa fiihi maqbulun wa mardudun illa kala kullu kalaamin faqih wala kullu kalaamin fa fiihi maqbulun wa mardudun illa kalaamu saahibi hadha al-qabr képp koo xamante ne dafa wax wax ja am na luñ ca mën a delloo waaye am am na luñ ca mën a nangu ba mu def waxu borom bàmmeel bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek mooy ki nga xamante ne lépp lu mu wax waxu yàlla la lépp lu mu def jëf maanaam borom bi subhaanahu wa taala moo ko feeñal ci moom mu nekk acte boo xamante ne acte la bu nit ñi war a mën te képp ku ca acte te xam ko borom bi subhaanahu wa taala mën na la ca duma maanaam loolu moom mooy eh, kooku mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko kon maatara lan nga gis ci salaatul layli ci julli guddi qaala mu ne masna masna ñaar ñaar maanaam masna masna mooy ñaar ñaar loolu euh, mooy lan mooy par par paire ngay def maanaam par ñaar ngay def loolu nag baat la boo xamante ne moo tax bi alquran bi wax naan alhamdulillahi euh, alladhi alhamdulillahi euh, fatir as-samawati wal ardi ja'ala al-mala'ikati rusulan dafa ne masna masna wa thulatha wa ruba' yaziidu fil xalqi maa yashaa maanaam borom bi subhaanahu wa ta'aala di melal malaaka yi ne uli ajnihatin voilà euh, euh, jaa'ilil malaa'ikati uli ajnihatin ah maanaam ñu amee ay laaf mu ne mat naa ñaar ñaar maanaam dafa am malaaka yoo xam ne dañoo am ñaari laaf wa sulaasa mu am ñoo xamante ne dañoo am ñetti laaf wa rubaa mu am ñoo xamante ne dañoo amee ñeenti la te loolu xikma bi nekk ci ñoo loolu noonu mo nekk ci julli maanaam julli tamit nga maanaam par ñaari rakka la wala par ñetti rakka wala par ñeenti rakka moo tax amul julli boo xamante ne lu ëpp loolu la maanaam moo tax julli farata yépp soit ñaari rakka lay doon wala boog ñetti rakka lay doon wala ñeenti rakka comme laa bi maanaam comme ni borom bi subhaanahu wa ta'aala bindee noonu ba far daan ne yaziidu fil xalqi maa yashaa naka noonu soxna yi tamit loolu la fankihu maa taaba lakum minan nisaa'i masnaa wa sulaasa wa rubaa maanaam euh, boo leen de takk Euh, ci soxna yi ci yittee ci seen euh, bakkan mu ne ngeen takk ci ñaar wala ngeen takk ci ñett wala ngeen takk ci ñeent daal ni ah fa in xiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum boo leen ragaale maanaam mooy moo ñaar ñaari ak ñett ñett yi maanaam ñaari wala ñett yi wala ñeent yi loolu mooy li nga xam ne mooy di priorité li nga xam ne moom la wax dañ ne la boo ragalee léegi mais doo matal bu boobaa la wax ne léegi boo regalee nga doo doo maadu doo mën a matal ak kon nag yamal ci benn maanaam waxuñu la yamal ci benn après ñu naan la euh, waa léegi nag après boo xoolal boo xam danga mën a am ñaar déedéet jëlal ñaar nga jël ñett wala nga jël ñeent soo regalee léegi nag ne doo maadu ak doo ko matal waa léegi nga yam ci benn ak aw wala aw maa malaka aymanukum wala boog ñi nga xamante ne ñoom la seen ndeyjoor yi moom mooy jaam yi hmm. maanaam kon loolu moom mooy comme li euh, maanaam kon bu ñu xoolee julli yi hmm. laafi malaaka yi ak soxna yi ñoo tolloo ay lim maanaam doo ci weesu ñeent hmm. doo ci weesu ñeent te ni ñu leen répartir mooy par ñett wala par ñaar ma amul benn masala maanaam loolu bu bu dee bu dee bu dee bu dee soxna yi waaw ala kulli haal masala bi yaakaar naa ni leer na léegi léegi dégg kon eh, nga xamante ne moom mooy julli guddi nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj léegi waa bu dee guddi na nag laa war a julli mu ne ñaar ñaar loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah am dañ cee wuute mm-hmm. amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne euh, julli guddi ak bëccëg li nga xamante ne mooy naafila li ci gën te ràññeeku ci mooy ñaar ñaar mm-hmm. maanaam def ñaar ñaar amma li nga xamante ne tamit moom mooy julli bi nga ne mooy euh, euh, bu dee sa Hanafi rahmatullah alayhim masalan imam Abu Hanifa rahimahullah moom dafa ni maanaam moom li muy lii mazhabam mooy ñeent ci guddi ak bëccëg maanaam nga def ko par ñeenti rakka moo gën maanaam ndax dafa jël li kawe def ko ñeenti rakka ngir tamit am na ay xadis ci wax donte xadis yooyu dese na noo wér bu fekkente ne ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy en tout cas waaye bu jëlee xanafi yi ci seen globalité ndax al-Qadi Abu Yusuf rahimahullahu taala ak al-imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani rahmatullah dañoo wuuteeg moom ci loolu ñoom dañ ñeent. lañuy def bëccëg gi maanaam julli bëccëg gi ñeenti rakka mooy naafila moo gën niki noonu bu dee julli guddi ñu def ko ñaari rakka moo gën maanaam ñu def ko par ñaar ñaar bu dee bëccëg gi ñu def ko par ñeent ñeent loolu moo xoolee boo xoolee masala boobu daf ñuy topp ba ci salaatu tasbih salaatu tasbih bu dee bëccëg nga def ko ñeent yu tegaloo moo gën bu dee guddi la nga def ko ñaar ñaar comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax fii ne salaatul layl bi ñu ko waxee mu ne masna masna ñaar ñaar baatu masna masna nag looy lii dafa am ay mbir yuñ ciy jàngee bu njëkk bi mooy yi nga xamante ne moom lañ jotoon a wax léegi eh, ñaareel bi ci def yiñ ciy jàngee mooy li yeneen bi sala maanaam eh, maanaam bi mu bi nga xamante moom ëppalewul fukki rakka ak benn wala boog ci yeneen riwaaya fukki rakka ak ñett. du ci ramadan du ci ludul ramadan comme ni ko sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha waxe loolu tegtalewul ne ku julliwul loola rek defoo sunna maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne fii salaatul layli masna masna maanaam julli guddi ñaar la ñaar ñaar la maanaam da ngay def ñaar bo sëlmalee nga defaat ñaar nga sëlmal defaat ñaar dégg nga te lim ci teg moo koy gën a dëgëral mooy daf na fa iza xashiya su ragalee as-subha julli su maanaam su ragalee suba ñëw maanaam mooy fajar gi xar rek salla mu daal di julli waahidatan benn maanaam mu nekk witar dégg hmm. maanaam kon loolu moom mooy tegtale ne kon maanaam bu moo tax nga ci salaf yi ki ki ñu doon wax léegi ki nga xam ne moo solo hadith bi Bisr ibn Mufaddal radiyallahu anhu moom nga gis ne gisoon nañ ne. Ah, day julli ñeent téeméeri guddi julli rakka ci guddi gu jot maanaam nga gis ne kon ñoom ah, yamale wuñ ne yeneen bi sallallahu alayhi fukk rakka ak la doon def rek ni kenn war def leneen lu dul loola déedéet waaye ndax yeneen bi sallallahu moo leeral fii ñaar ñaar la julli guddi ñaar ñaar la ah, beneen bi ci def moom mooy ne. mooy mooy ne mooy mooy mooy lii day tontu tamit day da day day ne maanaam baatu ñaar ñaar ci euh, bi comme li alquran wax ne masna wa sulaasa wa rubaa maanaam ñaar walla ñett wala ñeent tegtalewul ne ñaar maanaam dañuy jël ñaar plus ñett plus ñeent ndax waaw maana maanaam aw lay tekki maanaam maanaam wala lay tekki lu tax ngir ne par ñaar la wax moom da ngay jël par ñaar maanaam mooy lii mën ngaa takk par ñaar mën nga takk ñett mën nga takk ñeent ñaar nga mën a takk ak ñett ak ñeent maanaam yii ñooy yi possible maanaam ñaar nga mën a takk wa ak ñett ak ñeent maanaam li muy tekki mooy gurubu ñaar ak gurubu ñett ak gurubu ñeent maanaam loolu moom mooy masna wa sulaasa wa rubaa comme malaaka yi seen daf ni par ñaar wala ñett wala ñeent comme fii tamit ni muy waxee julli jur julli buñ nee ñaar wala ñett wala ñeenti rakka la tegtalewul ne yooyu yëpp ngay boole loo ci benn julli maanaam julli yëpp ñaar la masna la ak sulaasa ak rubaa ñaar rakka ñoo am ak ñett ak ñeent maanaam baatu ak bii ñu wax léegi même ci wolof wala la lay tekki maanaam loolu loolu day day day radd ñi nga xamante ne ñoom ñooy mazhabu shi'a yi nga xamante ne dañuy wax ne maam dañuy boole ñaar ak ñett ak ñeent maanaam mu bu boobaa daa di ba daa di bari ah muy neuf déedéet mënta nekk loolu tamit ci ay soxna mënta ne loolu ba pare ñu koy gën di dëgërloo ne yonent bi sallallahu amoon na def amoon na ci neuf déedéet loolu mënta ne loolu boobu ma loolu du dëgërul xattaa ci a ah, ci làkk ndax waxul isnayni ak salaasa ak arbaa waxul ñaar. ak maanaam ñaar ak ñett ak ñett déedéet groupe bi la wax mooy masna le fait que mu nekk groupe bu deux ak groupe bu trois ak groupe bu quatre loolu bokku la ñaar ak ñett ak ñeent déedéet ñaar ñaar moo tax mu ne fii mu yeneen di saa xam gën ko préciser fii ne masna naa hmm. ñaar ñaar hmm. par ñaar par ñaar maanaam boo ci teg ñaar ngay def hmm. loolu moo tax Euh, loolu day raddu mboolem ñi nga xamante ne yokk maam dañuy takk lu leen neex ci ay soxna ba pare jàpp ne loolu loolu du diine du dara moom loolu mooy caaxaan yi gën a mag voilà loolu nooy valider say caaxaan la dégg nga ndax ñeent kenn mënu koo euh, yokk kenn mënu ko am moo tax alquran ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne xaalisatan laka min duni mu'minin loolu yow yaa ko jagoo yeneen ñii way gëm ni jullit ñi ci def ñëpp ak lu nu foor foor bokkuñ ci moo tax amul kenn ci sahaaba yi radiyallahu anhum ku dajale ñeenti jabar lu kii juróomi jabar amul ku am juróomi jabar ci sahaaba yi radiyallahu anhum amul mhm. voilà am na nag ñu am lu ëpp loola waaye du ñu fekkente jamais mhm. du ñu fekkente jamais waaye ñu fekkente ëpp ñeent loolu amul te loolu képp ku ko def nekkoo ci diine ci leneen nga ne ci ay caaxaan nga ne dégg nga mu ne kon nag par ñaar la mu ne waaye suñu ragalee suba jot mu ne aw tarat la maanaam maanaam mu ne soo ragalee suba rek sallaa nga julli waahidatan benn lool moom mooy boo teelee mooy safa witar su fekkente ne da ngaa teel a julli nga julli eh, maanaam moo tax witar dañ koy mujjee comme li li wax ne eh, ij'alu aaxira salaatikum layla witra comme ni nga xam ne noonu la koy waxee fii ne fa aw tarat bu ko mu daal koy. mu daal di witaral la ko ñeel ko maanaam mu toolal mooy tool witar mooy tool mu fa awtarat mu daal euh, di toolal la ko wala toolal toolanti bo mu tool mooy waaw mu toolal wa loolu la mu toolal loo ñeel ko maa la am xam ne sallaa julli woon na mhm. maanaam mu toolal ko mooy mu def ko impair mhm. la mu julli woon wa inna woote li wér boor mooy kaana moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yaqulu di wax naan ij'alu def leen axira salaatikum seen mujjantilu julli witran mu nekk lu tool maanaam mooy ngeen def ko benn boo leen di julli la heure bu la neexee mën nga la lu la neex ci guddi gi par ñaar par ñaar waaye li mujj na nekk lu toll li mooy witar maanaam nu nga mujjee julli witar balaa balaa suba julli bi ngay mujjee julli balaa suba mooy nga witar su dee doo julliwaat guddi gi bala ngaa tëdd nga witar su dee da ngay julliwaat guddi gi nag nga xaar ba heure booba nga doog witar maanaam mais julli ngay mujjee julli na nekk witar dégg boo pare mu ne fa inna li wér mooy annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama amara dafa digle bi ci loola mm-hmm. maanaam lii mooy li mu digle loolu nag am na beneen masala bu ci aju mooy tey bu fekkente ne nit ki dafa julli ba noppi euh, dafa julli witar ba noppi daa di bëgg euh, daa di bëgg a naafi wat am na kitaabul witar am na kitaab buy wax ci kitaabu tajahud tahajjud buy wax ci wàllu witar yi wax ci witar waaye ñu tënk ko fii rek maanaam witar tey bu fekkente ne dafa nit ki dafa bëgg wit dafa bëgg a julli euh, ñaari dafa bëgg witar maanaam dafa witar ba noppi yeewu guddi bi bëgg naa fi lawaat li nga xamante ne moom la koy def comme li Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu ak Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mooy lan mu ne da ci yokk benn rakka bu ko defee mu tollal mu tollal bële maanaam mu tollanti bële bu njëkk ba ndax witar maanaam soo yokkee benn ma da ngay njëkk def benn rakka muy mu mu mu mu rattrapé bële mu def mu mu toll mu mu tollanti ko bu ko tollantee maanaam mooy muy rendre ko pair léegi bu boobaa nga daal di julli say naafila daal di defaat beneen rakka witar waaye julli bi ngi mu ci julli ci guddi gi na nekk witar na nekk benn booy witar ndax borom subhaanahu wa ta'aala daf koo bëgg comme ni nga xam ne loolu la borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha witrun wa yuhibbul uh, witra uh, uh, hadith bi imaamu Malik rahimahullahu taala indi na ko ci trois cent onze trois cent dix-neuf trois cent euh, vingt-cinq imam al-Bukhari indi na hadith numéro cent euh, maanaam hadith bu nuru ah cent quatre-vingt-trois quatre cent soixante-treize euh, neuf cent quatre-vingt-dix cent quatre-vingt-treize neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent trente-sept quatre mille cent soixante quatre mille cent soixante-douze imaamu muslim indi na ko xadis numéro 749 euh, juróom-ñaari yoon imaam Abu Dawud euh, as-Sijistani rahimahullahu ta'ala indi na ko xadis numéro 1295 1326 ak 1421 imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala indi na ko xadis 437 461 597. imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 maanaam ba foofa da koy indiwaat ci ay caalale yu wuute ak ay mbir ay jàngat yu wuute indiwaat ko nag tamit hadith numéro 1691 1692 1693 1694 ak 1695 tamit ngir yeneen i jàngat yu wuute tamit. Euh, al imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro mille cent soixante quatorze mille cent soixante quinze ak mille trois cent dix huit mille trois cent dix neuf mille trois cent vingt ak mille trois cent vingt deux imam Ahmad ibn Hanbal tamit lu bare bare bare bare la ko indi rahmatullahi ala jami kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu hadith bi rahimallahu al-jami' na qaala bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab la haddathana Abu Nu'man te moom mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullahu ta'ala mooy imam Abu Nu'man al-Basri rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, mujjantal dundam comme niñ ko gisee woon dafa maanaam ñetti at yu mujj yi dafa jaxasoo maanaam xelam moo jaxasoo waaw moo tax képp koo xam ne soloo na ci moom laataa deux cent vingt vingtième année ah, yow ah, sa riwaayaat maanaam sa sa ci moom lu wér la waaye ku déggee ci moom ginnaaw loola la nga déggee ci moom wérul imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci moom téeméeri xadis waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam ba mu def imam at-Tirmidhi rahimahullah waaye du seen sëriñ seen sëriñu sëriñ la amma imam at-Tirmidhi rahimahullah solo na ay xadisu yeneen ku tudd Abu Nu'man comme niñ ko gisoon waaye ko al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli la moom siqa la waaye nag dafay bëri lu muy juum kooku saduq maanaam maanaam siqa rubbama axta comme la al-Hafiz rahimahullahu taala mu ne qaala nee na haddathana Hammad te moom mooy ibnu Zayd ibnu Dirham maanaam ngir ne moom rek la imam al-Bukhari solo ci moom ci Hammad ah, waaye solowul ngir laye ko waaye solowul ci Hammad ibnu ibnu Salama maanaam mooy Hammad ibnu Zayd ibnu Dirham al-Azdi al-Jahbami rahimahullahu taala mooy Abu Isma'il moom tamit mi ngi génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme imam Malik rahimahullah moom mi ngi eh, moom tamit imam la bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee muy imam wa Basra rahimahullahu ta'ala eh, di siqa asha hadith bi ñu ngi ci ashaabu kutubu sitta an Ayyub te moom mooy Ayyub ibn Kaysan as-Sakhtiyani rahimahullah muy mu ah, Abi Ayyub ibn Abi Tamima Abu Tamima moom mooy moom mooy Kaysan as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala daqantal nekkoon Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Basra génn at gane àdduna 68e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa imam comme niñ ko gisee woon imam Shu'ba bu daan wax ci moom danaan haddathani Ayyub kaana sayyidul fuqaha maanaam ki nga xam ne moom moom mooy sangu ki may ki wax ki maanaam nettali na ma maanaam Ayyub wax nettali na ma te moom moo nekkoon sangi borom xam-xam fiqh yi rahmatullahi alayhim euh, imam Euh, Shu'ba wax tamit ba tey daal ne ma ra'aytu misla Ayyub wa Yunus ibn Ubayd wa ibn Awn maanaam ñett ñii musuma gis ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al-jami' dégg nga moo tax biñ ko laajee sax ci euh, hadiisu euh, hadiisu Ayyub as-Saxtiyaani mu ne Ayyub boobu maanaam sikki sàkk ji mu sikki sàkk moo ma gënal man maanaam moo gën a dëgër ci ci ci ci ci yaqiinu keneen ku dul moom maanaam loolu moom. rahimahullahu taala mu ne an Naafi' te moom mooy e, mawla ibn Umar an ibn Umar te moom mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu ko anna rajulan nekk dafa am benn waay boo xam ne jaa dikk na ila nabi ci Yonent bi sallallahu alayhi wa rek moom yaxtu muy xutba fa qaala mu wax ko ne ko kay kay fa na naka salaatul layl guddig julli maanaam julli guddi maanaam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah da koo baamuwaat ngir ne euh, wax ju njëkk ji daf doon leeral maanaam ne maanaam maanaam wax ju njëkk ji amul lu ci wane ne mbir mi ci biir jàkka ji maanaam ni ñu toogee woon dañ ko wër ànd ak ne li ñuy xalaat mooy ne képp ku toog ci biir jàkka li maanaam bu ñu toogee ci jàkka ji yeneen ci bi saa sam nekk ci kaw minbar bi mooy ne nit ñi maanaam dañ koy wër loolu moom mooy li nga xamante ne moom waaye fii maanaam mooy lii lii njëkk a ñëw raw beneen bi ci def des maanaam maanaam mu ne waxwa euh, fekk moom yaxtu bu mu ngi doon xutba fa qaala mu ne kayfa ana naka salaatul di julli guddi maanaam loolu tamit bokk na ci liñ ciy jàngee mooy ne kii xutba kii di ñii di déglu mën na nañoo jékki-jékki mu wax dara ñu laaj ko question maanaam poser ko question maanaam ci biir xutba bi loolu mën naa ne moo tax yeneen bi sallallahu ñi di ko laaj ay ay ay masa am loolu daf doon moo tax fa qaala mu ne masna masna ñaar ñaar fa iza xasita waaye soo ragalee ne a subha suba gi dana ñëw rek fa awtir na nga daal di witar bi waaye dañu ci benn maanaam loolu tamit day wane ni julli witar bi ci gën moom mooy nga def ko benn rakka maanaam mooy lan mooy ne nga julli moo tax euh, nga bañ koo def mu nekk mu nuroog julli timis maanaam nga julli ko ñaar rakka sëlmal jóg julliwaat beneen ngir ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ni loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom mooy li mu jàngale wax ko ñaareel bi ci des moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi maanaam ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, julli googu moo ëpp moo ëpp euh, jëf te euh, comme ni nga xamante ne maanaam jëf lu muy gën di bëri tiyaaba gi di gën a bëri te ndax julli googu am na lu mu ëppalee toog ba ci des mooy nag mooy mooy waaw mooy gi sëlmal gi ak jugaat kabar ak kabaru almal bi maanaam loolu la ko ëppalee comme moo ko ëppalee loolu nag te ëppalee na ko toog taaya bi ngir ne boo ko doon def ñett yu tegaloo da nga koy def rek ñett yu tegaloo doo toog maanaam witar boo ko defee ñetti rakka wala nga def ko juróomi rakka wala nga def ko juróom-ñaari rakka wala juróom-ñeenti rakka wala fukki rakka ak benn doo toog ci benn doo toog ci diggante yi déedéet loolu loolu nga koy defee rek witar da nga koy enchaîner doo toog taaya jugaat déedéet loolu te waaye nag loolu yëpp euh, comme euh, hadith sayyidina Abu Ayyub al-Ansari bi radiyallahu ta'ala ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli na witar ci façon yi yëpp waaye bi ci gën bi nga xam ne moom mooy bi ci gën moom mooy bi nga xamante ne mooy dim gën a taxaw mooy benn mooy benn te moom la digle bi ci def mooy sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ci xulafaa ar-rashidun la bokk mooy ñetteel bi radiyallahu anhu tamit loolu la doxale mooy a julli euh, witar taxaw ci kanam ci kaaba gi moo waxoon nañ la ko ne da taxaw ci kaaba julli kàbbar benn rakka kese guddi gi moom la laa benn rakka mooy witar bi te rakka boobu ci la tari kaamil bi ba mu jeex daal di sëgg rukkoo et cetera yeggali julli dégg nga moo tax mu ne tuuti ru mu boogaa mu tóolal la ko maa li nga xamante ne xat dëgg-dëgg lay julli woon nga ko lii nag na tamit ci li nga xamante ne moom lay moom la ñuy jàngee ci xadis bi moom mooy ngëneelu lu tóol mm-hmm. maanaam loo xam te dafa impair ngëneel ci ndax euh, loolu comme ni alfa li yenente bi wax salaatam inna allaha witrun wa yuhibbul witr yàlla dafa tóol te dafa bëgg lu tóol moo tax borom xam-xam am na ci nitu yàlla yi comme ku mel ne al imam Muhiddin ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen ñoo xam ne dañoo jàpp ne julli gi gën ci julli gi te moom mooy moom la ñuy wax salaatu wusta mooy julli witar bi mu julli julli julli julli timis gi am na ñoo xam ne loolu lañ jàpp ne mooy salaatu wusta te foofu la teg foofu lañ ko teg mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala la loolu la gën looloo te ci julli yi nga xam ne mooy julli juróom yëpp benn rek ci tuul mooy jullik jullik euh, timis gi moom rek ci tuul moom moo ci am ñetti rakkaat beneen bi ci def tamit moom moo nekk ci diggante guddi gi ak bëccëg gi waaw moom ndax moom rek moom lañuy ñuy def diggante guddi ak bëccëg dégg nga euh, bokk bo bo euh, ala kulli xaal waaye dinañ gis ne insha allahu taala buñu te yegg see ne salaatul wusta julli tàkkusaan la moom mooy li gën a dëgg amma borom moo xam ne rahmatullahi alayhi wuute nañ ci ba indi ci fukki wax ak juróom-ñaar ci ban mooy salaatul wusta rahmatullahi alayhi wuute nañ ci <laughs> masala boobu voilà imam ash-Shawkani rahimahullah ci Naylul Awtar wax yëpp benn bu ci nekk indi na ko benn bu ci nekk indi na ko wax ak la la ca la koy leeral maanaam lañ waa ak la la lañ ca wax euh, kon ki nga xamante ne kon euh, beneen bi ci def moom mooy ne kon lu tuul maanaam mooy lu booy tànn da tànn lu tuul tamit bu fekkente ne dañ la tànn loo diggante ñaari mbir lu tuul ak lu tóol lu tóolul nga tànn lu tuul li waa ndax borom subhaanahu wa ta'aala daf ko soppi gi ko soppi ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam soppee mu ne qaala wax na al ibn Kathir rahimahullahu ta'aala Euh, te moom mooy al imam al Walid ibn Kathir al Makhzumi rahimahullah Abu Muhammad mooy dàqantalam Abu Muhammad al Madani mi ngi génn àdduna 150 yi ne ma sallallahu wa alihi wa sallam euh, lépp ci borom xam-xam ci ne maam dañoo euh, ci siqaat yi la bokk man al imam Ibn Hibban imam az al-Hafiz rahmatullah alayhim maanaam. ñoom ñëpp dañoo jàpp ne ci fiqaat yi la bokk amma nga xamante ne moom mooy Yahya ibn Ma'in moom laysa bihi ba'sa la wax maanaam dara ayut ci biram mhm. léeg-léeg mu daal di wax ne fiqatul la ba'sa bihi maanaam ku wóor la daal moom daal ayut maanaam lool li muy tekki daal hmm? waaw ala na xajar moom saduqun la la la maanaam saduqun maanaam ku ku ku ku daal waaw ndax le fait que euh, yaakaar naa gisoon nañ ko maanaam le fait que mu nekk qadar yi maanaam euh, moo tax maanaam dafa am fas-fas qadar yi maanaam moo ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne mbir yi day xew yàlla dogalu leen mm-hmm. maanaam nit ñi daal ñoo am seen ay bëgg-bëggi bopp am seen i tuwaay bopp di doxale nañuy doxale et cetera waaye du yàlla moom moo leen do moo dogal mbir mi ci ñoom mm-hmm. maanaam loolu fas-fas boobu mu amee nag mooy fas-fas waa bi da nitu bi daa yooyu nga xam ne ibaad yi la Euh, muy qadar yi la maanaam loolu moom moo tax hmm. euh, waaye li nga xamante ne moom moom lañ ko xamee tamit mooy ne borom moom xam bu réeré woon ci lépp lu aju woon ci maanaam euh, siira siira Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rawatina li nga xam ne moom mooy mooy gazawaat yi maanaam xare yi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon xare. kon moom ay xadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta waaye li wax ji kii la. Euh, wax ji euh, ta muallaq la mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi mu nekk muallaq maanaam indiw ko ak càllalem mm-hmm. maanaam euh, moo tax mu ne qaala al-Walid ibn Kathir waaye muallaq bu imam al-Bukhari rahimahullah bu fekkente ne daf ko indi ci siixatul jazm daan ni na loolu li muy tekk moom mooy dëgër na moo tax xadis bi ci jëmmi boppam imam muslim rahimahullah ci yoon bi yoonu abu usama la ko indee mu jële ko ci al-walid ibn kathir ci dem jëmmi càllale gi xadis bu wér la mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullahu taala mu ne qaala nee na haddathani ubaydullah ibn Abdullah te moom mooy ibn Umar ibn al-Khattab maanaam Ubaydullah mi nga xam ne doomu sayyidina Abdullah ibn Umar la ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom Abu Bakr mooy dàqatam dan moom moom waa Madinatu Munawwara la ala sakiniha afdalu salatu wassalam ni ngi génn àdduna cent sixième année gënoo gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci saqaatu tabi'i rahmatullah al jami' moom kon moom euh, mu ne anna ibnu Umar maanaam ne baayam sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu haddathahum moo leen nettali ne lii moo tax imaam al-Bukhari indi mu'allaq bi mooy ngir leeran li ci tegu am na ne rajulan am na benn waay boo xam ne naada dafa nettali dafa nett dafa woo annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam woote fekk moom fil masjid bi ñu ngi woon ci biir jàkka ji maanaam ne mbir mi ci ji la xewe woon maanaam loolu yokkute googu information boobu mu ci yokkoon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 Euh, imam Yahya ibn Ma'in ak Ali ibn al-Madini ñoom ñu ci nekk ki nga xamante ne moom ak Abdullah ibn euh, maanaam moom Abdullah ibn Yusuf ak euh, Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab al-Qanabi rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñoo gën a dëgër ci bu ñu solo ci Muwatta maanaam waaye Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab al bi bi mu génnee àdduna nag Abdullah ibn Yusuf moom moo fi desoon ci ñi gën a dëgër ci ñu solo ci Muwatta rahmatullahi alayhi bokk ci siqat tabi'i tabi'i rahimahullah nekk imam bu mag euh, comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee ne waa imam ne euh, imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala suy solo hadith bu nekk ci Muwatta daf koy faral di jógee ci moom kon moom mi hadith bii nga xamante ne moom lay indi nii mooy hadith Seydina Abu Waqid al-Laythi bi rahimahullah radiyallahu taala anhu ah Seydina Abu Waqid al-Laythi radiyallahu taala haditham bi moom mooy seul hadith bu nekk ci Sahih Bukhari loolu waxoon nañ ko gisoon nañ ko suma juumul hadith numéro 66 mais benn hadith ba Sahih Bukhari jeex tak la Seydina Abu Waqid al-Laythi saxaabi bi radiyallahu ta'ala anhu am te moom mooy suñu hadith bi moom la ci indiwaat répété waat ko te hadith euh, bi ci Muwatta la ko imam al-Bukhari rahimahullah jëlee ci fii euh, comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee inshallah muy di qaala dana akhbarana Malik mooy imam Malik ibn Anas imaamu daarul hijra ah, ah, gane adduna quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-dix-neuvième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu nekk imaamu waa Madinatul Munawwara nekk imaamu waa adduna bi ah radiyallahu ta'ala anhu ah, comme li imam Ash-Shafi'i doon wax iza zukira al-ilmu fa malikun an-najm bu ñu waxee xam-xam moom Maalik mooy biddiw ba maanaam kon loolu moom sauf que ci eh, Abdullah ibn la ko solo fële ci Ismaïl ibn Abi Uways la ko solo maanaam eh, kon eh, muy dëgëral maanaam maanaam lépp ci Muwatta la ko jëlee muy ci bu imaamu Malik rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ay imam Malik ay haditham ñu ngi ci kutubu mu ne an Ishaq ibn Abdullah te moom mooy kon Ishaq ibn Abdullah Eh, ibn Abi Talha te Abu Talha moom mooy Zayd ibn Sahl al-Ansari an-Najjari radiyallahu ta'ala anhu maanaam gisoon nañ ko moom mii mooy eh, baayam mooy Abdullahi moom mooy doomu jiitlewu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam astaghfirullah rak maanaam ñoom ñaar ay ñoo bokk ay ay frère ay Abdullahi Ummu Sulaym mooy yaayam c'est comme Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu waaye suuf ka Abdullahi ki ko jur moom mooy Seydina Abu Talha radiyallahu anhu alors Seydina Anas ki ko mooy Malik waaw Malik baayam nag moom dëkkutoon Medina maanaam Medina la cosaanoo fa la màgge ba euh, nekkoon borom këru Sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu anha nekk Medina euh, euh, ba ba am ak moom doom muy Seydina Anas radiyallahu anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at fukki at. Mm-hmm. moom ba mu déggee ne yeneen bi sallallahu mu wasallam mi ngi ñëw Madina la ne xaaral ma daw Saam parce que bëgguma bokk ak ma bëgguma bokk ak moom dëkk bi maanaam ci la jógee daw dem Saam maanaam euh, waaw loolu looloo ko yóbbu Saam looloo looloo tax looloo loo loo looloo looloo yàq sa yëpp waaw yal nañu yàlla sàmm waaw gis nga ak sa ak gis nga doom ji ni mu ak moom ah non non yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bari bëgguma bokk ak moom dëkk bi man damay dem. daal di dem gàddaay dem Sham dégg nga waaye euh, Seydina Abu Talha moo ko mujj denc radiyallahu anhu euh, am ci Abdullahi bii maanaam Abdullahi boobu nag moo jur Ishaq bii nga xamante ne moom moo tolloo suñu hadith bii Abu Yahya wala Abu Najih mooy daqantalam euh, al-Marwazi mi ngi génn àdduna 130 année ginnaaw gàddaay yonent bi am nañu ne 132 wala 134 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ci kutubu sitta mu aba murra na abu murra ñu mawla aqil ibn abi talib te léegi ñu ne mawla aqil ibn abi euh, ko goreel waaye dañ ko wax ngir ne moom lañ ko joxoon moo nekkoon ci kër ga te moom la nekkaloon euh, abu murra al-hijazi al Ah, wala boog ummu haani moo ko goreel ummu haani moo ko goreel waaye aqil lañ ko jox mu de nekk ak moom waaw kay moo tax ñu naan ko mawla ummu moom ñu naan ko mawla aqil dégg nga aqil ak eh, ak ummu haani ñoom ñoo bokk bàyyi te maanaam Abu Talib mooy seen bàyyi comme Seydina Ali ñoom ñii ay ay frère ak la ñoom ñetti ñii dégg nga Euh, nekk nag sëriñ boo xamante ne solo nag sayyidna Usman ba sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu ak sayyidna Abu Waqid al-Laythi nekkoon fiqa waaye xadiisam yi bëriwutoon moom Abu Murra bi euh, rahimahullahu ta'ala mu ne axbarahu moo ko xabaare moom mu ne an Abi Waaqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu moom euh, turam moom mooy moom mooy al-Haaris ibn Awf moom mooy turam comme ni nga xam ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waxe hmm. euh, borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhi wuute nañ ci turam ndax dañuy wax naan turam moom mooy al-Harith ibn Malik wala boog Malik ibn Awf wala euh, Awf ibn al-Harith wala al-Harith ibn Awf wala yenn ak yenn waaye al-Harith ibn Awf mooy turam comme ni ko hmm. bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gën a siiwee ci dàqan talam moom Abu Waqid al-Laythi rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu nekk bokk ci saxaaba yi euh, nga xamante ne bëriwuñ lu ñu xam ci ñoom radiyallahu anhu bëriwuñ euh, lu ñu xam ci ci moom euh, li ñu xam rek moom mooy ne moom moo moo tuubal waa dëkkam nekk noonu Badar waa fekkee na Badar tamit ci li gën a siiw radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala nee na baynama diggante bi nga xam ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fil masjid mi ngi woon ci jàkka ji dégg nga ak bala mu daal di a salaasatu nafarin ñetti kuréel ñetti gaay maanaam ñetti gaay nafar buñ ko waxee diggante ñetti nit la jàpp fukki nit maanaam jàpp juróom-ñeenti nit bokk maanaam ñett ba juróom-ñeent loolooy nafar maanaam euh, kon ñett ñoo xamante ne ay gaay lañ ñoom ñoo ñoo ñoo ñëw dégg nga mu daal di dëgmal isnaani ñaar ñi ilaa rasulullah jëm ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu daal dem waahidun kenn maanaam lii euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bu ñu xoolee hadith bi euh, indi woon na ko euh, comme niñ ko gisee woon ci jëmmi hadith bi la ngir ci buntu baabu man qa'ada haythu yantahi bi al-majlis maanaam buntu ne ci képp koo xam ne ci kitaabul ilm mhm. nekk ci nga xamante ne moom mooy di toog fi nga xamante ne fa la jotaay comme niñ ko gisee woon léegi ne ci Ismaïl ibn Abi Uways la ko soloowe ci Fiek fii mu soloo ko ci Abdullah ibn Yusuf ñoom ñaar ñëpp ñu soloo ko ci imaamu Malik rahimahullah ci jëmbi càllale gi maanaam mu ne euh, kon bi nga xamante ne mu ne ba mu toogee ñaar ñi dañoo dëgmal maanaam li muy tekki moom mooy ne kon xam-xam boo demee ci jotaayoo xam-xam maanaam comme bi mu ñëwee kenn ki moom da gis mbooloo xam naa bari gis ne amul place rek mu daal di dellu waaye ñaar ñi ñoom ñoo dëgmal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wazahaba mu daal dem waahidun kenn maanaam daal di dellu dem fa amma dégg nga fa amma daal ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar moom fara a dafa gis furjatan a porox ndoll maanaam foo xamante ne am na fu ñu mën a jaar rek ja fu ñu mën a toog rek fa jalasa mu daal di toog maanaam moom xool na ba gis ci ci foo xamante ne daal am na benn place bu ñu ko mën a toog rek mu daal di fay toog fa lamma ah, waaye wa amma ndaal al aaxaru keneen kese des fa jalla dafa toog xalfahum seen ginnaaw fa lamma ba nga xamante a faraga noppi na bare na la mu doon def moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala dafa wax ne maanaam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne euh, sooy wax ci maanaam soo nekkee ci jotaayu xam-xam wala di wax dara ci xam-xam am xew-xew bu xew doo ko inter doo ci wax ci saa da ngay bàyyi ba la ngay wax nga doog jublu ca loola wax ca leneen maanaam loolu bokk na ci euh, naka noonu sooy lijjanti mbir mën a doon maanaam da lijjanti loola ba noppi ak lu la ci mën a garanti loolu xam-xam xam nga ngay jël yor benn téere am masala bu la tax a jóg maanaam nga jóg nga wër nga wëlbati kay benn mbir mu la amal solo maanaam loola li nga xam ne mooy li gën te mooy li gën a tegginu mooy nga dem ca loo la la taxoon a jóg ba pare nga dem ko ba pare nga daal di dellu si waat ci lii maanaam léeg-léeg surtout booy xool sommaire bi wala maanaam nagal euh, nakal tudd mooy yi ñuy def ci ginnaaw téere bi ngir ah waaw faxras bi mooy sommaire bi waaw kay waaw nga xam ne danga koy xool di di di di gis nag ay masala yoo xamante ne dana eh lii de bëgg naa ci xam nga bëgg naa ko xam lu mu ci wax wala yu mel noonu demal ba pare ci li la taxoon a jóg soo pare nga dellu si waat ci loola maanaam Euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo gën a tegginu te moom moo moom moo ëpp teggin euh, ci euh, buntu xam-xam loolu tamit moo tax mu ne moo tax mu ne fala ma faraxa ba mu noppee moom rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam xaala dafa wax ne alaa xanaa non alaa xanaadu déedéet alaa xanaadu ma xabaare ane salaakati ci ñett ñi maanaam ah la ak laa maanaam voilà voilà ndax xanaa du wala xanaa duma leen mooy xalla maanaam xalla lay am maanaam lu wala lu tere wala xanaa du dégg nga ukhbirukum duma leen xabaare ani salaasati ci ñetti ñi amma daal ahadum kenn ci ñoom ñi fa awaa dafa laqatu ji ilallahi jëm ci yàlla fa awaahu yàlla mu laq ko allah bur yàlla maanaam loolu li muy mooy ki nga xamante ne moom xool ci forom dool am maanaam fi nga xam ne moo am palaat ci biir jotaayu xam-xam bi mu dem toog fa kooku dafa laqatu ji ci biir yàlla bokk na maanaam dafa dem laqatu ji ci yàlla loolu bokk na ci li muy tegtale mooy ne jotaayu xam-xam toog fa li muy tekk mooy laq nga ci yàlla loolu bu boobaa li nga xamante ne tamit loolu lay indi mooy ne yàlla da lay laq da lay aar maanaam te loolu tamit te mboolem xeeti xéewal yi amatul dara loo la ciy jomb ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala moo la aar ngir ne yow da ngaa laqatu ci borom bi subhaanahu wa taala dégg nga loolu moom mooy moo tax ne wa nag al axar ka nga xam ne moom mooy ka ca def kooku fastaxya dafa amee kersa moo tax fastaxya mu daal di kersaw allah bur yàlla min wu ci moom maanaam moom mooy dafa doxalee borom bi subhaanahu dafa doxalee ak moom doxalinu doxalinu kersa maanaam mooy ne borom bi subhaanahu wa taala du ko mbugal du ko du ko du ko ko lu lu ko naqare maanaam te loolu loolu boo xoolee li mu li ko indi mooy lan mooy toog gi mu toog ci ginnaaw ku njëkk ci moo ko ëpp cër mm. ngir ne kooku moom dafa dem ki ci yàlla ma keneen ki ci des nag moom borom subhaanahu wa ta'aala day doxalee am mu maanaam mooy da koy jéggal mm-hmm. voilà te du ko teg loo xamante ne dana wuute dana wuññi ay ay dana wuññi ay ay suturaam mm-hmm. maanaam loolu ngir rek fekk ne jotaayu xam-xam bi mu daal di toog ci ginnaaw mu daal di toog ci ginnaaw. maanaam loolu bu bokk na ci liñ ci xame comme niñ ko waxe woon mooy ne boo ñëwee ci jotaay fekk nit ñi toog dangay toog fa mbir ma yam bu dee am nga place nga toog fa waaye nag jéggi gi nga xamante ne moom la ñuy jéggi nit ñi di dem ci beneen di dugg ci biir loola mooy su fekkee loolu dañ koo tere waaye ba mu des su fekkente ne dafa am place bu nekk ci kanam te kenn nanguwut a avancé ngir dem te nga jéggi nit ñi dem toogi fa mm. loolu moom boobaa dootul nekkati loo xamante ne lu aay lay doon mm. beneen bi ci def tamit moom mooy ne bu jotaayu xam-xam mun kenn ku naan wala ci jàkk amul kenn ku naan fii sama place amul maanaam ku fa njëkk yow yaa yow yaa yaay toog yaa ko moom. dégg nga moo te it le ñu toogandoo noonu ak yéen sallallahu alayhi wasallam maanaam ne mooy ne dañoo toogoon maanaam def wër moo tax ñu ñu maanaam buñ ñëwee ñuy xool gis ne ah fii am na porox ndaw ñu daal di toog foofa. dégg nga wa amma daal al axar ku mujj ki nag fa aarada dafa dumóoyu fa aarada mu dumóoyu allah bur yàlla anhu wëlliku koo xamante ne tamit dafa ñëw jotaayu xam-xam waaye maanaam mu dumóoyu ko nanguwu ci a toog nanguwu foo fekke nanguwu ci ak jotaayo tamit mooy ne moom dumóoyu na yàlla yàlla dumóoyu na ko loolu lay tekkii maanaam te loolu moom day wane ga maanaam ni toog fekki jotaayu xam-xam ni mu amee solo waaye tamit am possibilité ne ca ba pare daal di koy dumóoyu dem sa yoon ni nga xamante ne tamit noonu la garawee hmm. maanaam ngir ne comme li euh, yent bi wax salaa moom dafa du mooyu yàlla subhaanallah maanaam loolu la tuddee du mooyu yàlla mu ne yàlla tamit du mooyu ko maanaam mooy doxale ak moom doxalin koo xamante ne faalewu ko joxu ko ko jër euh, xadis boobu gisoon nañ ko ci xadis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ma imam Malik xadis numéro deux mille sept na ko ci Muwatta imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na xadis imam Muslim Euh, euh, hadith numéro deux mille cent soixante-seize euh, at-Tirmidhi inna ko hadith numéro deux mille sept cent vingt-quatre imam Ahmad ibn Hanbal inna ko hadith numéro vingt et un mille neuf cent sept kon dañu gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bii mooy bi mujj bi mu koy indiwaat hadith bi tamit bàyyi nañ ko gannaaw léegi jeex na maanaam mooy ne hadith bi tamit jeex na dootuñu ko gisate insha Allah ta'ala gis nañ ko ñaari yoon yi jeex na Euh, kon imam al-Bukhari rahma kon euh, beneen bi ci des moom mooy ne waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim ak imam at-Tirmidhi ñoom ñoo ko solo maanaam kon ñi nga xam ne mooy imam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabul istisqaal baabul istilqaa'i fil masjid wa maddi rijl maanaam baabu buntul istilqaa' istilqaa' maanaam muy tëdd fil masjid ci jàkka ji womat di rijal ak tàllal tànk maanaam ci biir jàkke ji loolu muy indi buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci loola loolu nag li nga xamante ne euh, euh, nusxa saxaani moom moo am euh, womat di rijal maanaam moom mooy ak yokk ak ak tàllal tànk yi mm-hmm. loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ci buntu bii ne loola ci cosaan dara nekku ci maanaam ci cosaan dara nekku ci waaye nag nekkut li nga xamante ne maanaam ndax ngir ne euh, loolu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doxale na noona amma tàllal sa tànk toog tàllal sa tànk jëmale ko ci xibla bi loolu dafa bokk ci li nga xamante ne bokkul ci teggi ni comme ni ko borom xam-xam ni rahmatullahi alayhim loolu boole wuñ ko yi nga xam ne ñoom ñooy tegginu yi waaye nag nekkut loo xamante ne dañ naan lii dafa xaraam maanaam ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa day mbir ngir tegtale na lii xaraamul waaye nag léeg-léeg borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di ko tere ngir ne dañ naan lii bokkul ci li nga xam ne mooy li gën a tegginu comme li nga xamante ne moom mooy toog ci jàkka ji wala toog ci tàllal say tànk mu jublu jublu xibla wala toog rek de manière générale tàllal sa tànk jublu mu jublu xibla naka noonu toog ak borom xam-xam yi wala nitu yàlla yi nga toog jub tàllal sa tànk jublu leen lool tamit bokkul ci li nga xamante ne moom mooy teggin yi ah, imam Abu Yazid al-Bistami radiyallahu ta'ala anhu dafa mës a toog tàllal tànkam rek dégg benn xaat mu ne ko est nii ngay toogee ak buur yi maanaam boo nekkee ci kanamu buur yi nii ngay toogee rek mu daal di lema tànk bi tiit dégg nga voilà euh, kon maanaam mooy ne euh, nit ki maanaam ne dafa war di teewal boroomam subhaanahu wa ta'aala saa yu nekk tamit dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil wal kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Maslama te gisoon nañ ko léegi waxoon nañ ko ay mbirum nee nañ ko màgg la moom mooy ci gën a li mu solo ci Muwatta muy Abdullah ibn Mas'ud ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman al-Qa'nabi al-Madani imaamu Maalik daf ko tudde woon mooy ci gën ci nit ñi maanaam dana ki gën ci nit ñi ci kaw suuf tey mooy mooy kii imaam Maalik moo ko te kooku moom ku ko imaam Maalik wax dëgg dëgg ku mag nga rahimahullahu ta'ala mi ngi génnaat na deux cent vingtième année na gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne nag premier hadith bu nekk ci mu fan Sunan imam Abu Dawud moom daf ne haddathana Abdullah ibn Maslama al-Qaadi mooy bi kii ah. ah imaam al-Bukhari rahimahullah imaam Muslim moom Abu ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom te kenn doxu seen diggante muy seen sëriñ amma imaam at-Tirmidhi ak an-Nasa'i seen sëriñu sëriñ la imaam Ibn Maaja nag moom moo solowul ci moom mooy wax ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta ba mu def sunan Ibn Maaja rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala an Maalik te moom mooy. ibn Anas imaamu daaru hijra an ibn Shihab mooy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab moo la ñaa ibn Shihab ibn Abdullah ibn Harith ibn Zuhrata moo tax ñu naan ko az-Zuhri maanaam te Zuhrata boobu moom mooy maami mooy baay mooy maami Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu yaay ndax Amina doomu Wahb doomu Abdu Manaf doomu Zuhra dégg nga kon ki nga xamante ne moom mooy tamit euh, doo kooku di doomi kilaab kilaab moom la Zuhrata di doomi kilaab kilaab boobu moom mooy euh, maam yeneen bi sax ndax kilaab di doomi Murrata ak doomi Kaabin doomi Looy euh, doomi Gaalib dégg nga imam az-Zuhri rahimahullahu taala ku ñëpp xam nañ ko ci màggaayam mu ne an Abbad ibn Tamim moom mi nga xamante ne ci nee na xar xandax amoon na juróomi at Ah, dégg nga maa ngi woon toog ci jigéen ña fekkee naa xare ba moo tax Abbad ibn Tamim rahimahullahu taala ci wala radiyallahu anhu ci wàllu ci wàllu ah, sox ba maam saxaaba la ci bu xool luñ lan mooy saxaaba radiyallahu ci wàllu riwaaya moom ah, taabi'i la maanaam daraje daraje taabi'i la am ci wàllu riwaaya ngir ne maam ci wàllu solo ngir ne moom solowul ay hadith ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam directement waaye ci ay E sëriñam maanaam ci ay yeneeni sahaaba radiyallahu anhum solo ci ay hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam looloo tax al imam Ibn Hibban taala boole ko ci taabi'i waaye xaqiqatan li nga xamante ne dëgg dëgg moom mooy ay mbiram mooy ne sahaaba la dégg nga euh, loolu euh, moo tax borom xam-xam rahmatullahi alayhi ci ay mbiram rahimahullahu taala Euh, moom nag lu ëpp ci li nga xamante ne moom la solo mi ngi ko solo wee ci euh, ndijaayam maam ci baytaxam waaye moom mi ngi génn àdduna yawmul harra maanaam 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci euh, xew-xew boobu xewoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci li génne àdduna moom ak ndijaayam moo tax mu ne an ammihi ci mi ngi jëlee ci baytaxam te baytaxam moom mooy Abdullah ibn Zayd ibn Aasim al ansari mooy am na asim na kaaba mooy al-Maazini ah, radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daakantam nekkoon Abu Muhammad al-Ansari al-Maazini radiyallahu ta'ala nekkoon waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom it ci xew-xew woowa nga xamante ne moom la génne ak mooy yawmul Harra 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. ah, moom ak ndeyam ak baayam ak ah, ak ak ak ak ak ak ak ak ay mbokkam ñoom ay jullit lañ maanaam moom te ay saxaaba lañ tamit radiyallahu ta'ala anhu moom moom wax nañ ne moom moo rey moom moo rey Musaylamatul Kazzab dégg nga donc maanaam moom ak Wahshi ñoom ñoo bokk moo tax Wahshi moom ak Wahshi ñoom ñoo bokk reyandoo Musaylamatul Kazzab Musaylamatul Kazzab nag mooy kàccoor bu mag boobu saay saay bu rëy boobu nga xamante ne da daan expliquer dégg nga nga nem dem na ba ne ab yenent la moo tax yenent bi saa saa nekk Musaylamatul Kazzab moo tax xam nga dafa bind ne min euh, Musaylamat Rasulullah ila Muhammad Rasulullah maanaam lettre bi nga xam ne Musaylam bi nga xam ne yent yàlla la moom ko yónnee ki nga xam ne mooy Muhammad bi yent yàlla bi mm-hmm. saa saa di ko wax nag waaw naan ko ginnaaw lool nag suuf si nag Ah dëgg dëgg yàlla daf ñoo yabal ñun ñaar ñii dañ ko koo xaajaloo dañ koy war a xaaj def ko ñaar te ah, comme dañ laa yàlla daf laa yónni yónni ma nag ah, nit ñi war na ñu wuyu ci li ñuy woote nangam nangam mu ne ko mu yeneen ci saa ni bind leen min Muhammad rasulullah ila Musaylamatul kazzab voilà ne ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy ndawal yàlla bi moom la lettre bi jóge jëm ci Musaylama bi nga xamante ne mooy kàcc kan bu mag bi waaw. waaw moo tax moo tax ñu naan ko Musaylamatul Kazzab mu mujj a mu mujj siiwee tur woowu Kazzab al Kazzab dégg nga waaw yaa ngi si yàlla musal waaw ah, nga xamante ne ah, ah, borom bi subhaanahu wa ta'aala nattoo na ko ay natt yu bëree bëri waram ci ci ngir ngir ngir nam melam hmm. hmm. ah waaw hmm. waaw comme ah Euh, moo tax euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit moom moo ko alak mooy euh, tagg wuré yi wañ ko taggoon bu tuddee ko tur woo xam ne tur yàlla la muy rahman waa moo tax waykat yo ne alaw tamit majdi yabna akramayni aban wa la la ko waaje waxoon waaw na ko waaw yow daal féete nga kaw alaw tamit kaw ci ci tabe ak ak ak ak mi nga xam ne yow yaay doomu yow yaay doomi eh, ñaar ñay tedd ña ci ndey ak baay yow yaay ci gën ci ni yàlla yow yaay ci gën ci mbindeef musoo den di nekk rahman te rahman tur la boo xam ne yàlla rek ko moom daa bokk ci tur yi nga xam ne yàlla rek ko moom kenn mënul wax nit rahman yàlla rek la ñuy wax rahman waaye loolu nag moo alal maanaam tur loolu maanaam mu daal di xonq la ko jaar jàpp ne wax la dëgg dëgg maanaam subhaanallah loolu lu garaaw a garaaw la moo tax lu mat a xel la nit ñi léeg-léeg di la wax euh, di la tegal ay titres yoo xamante ne leer na dana meloo waaye nga di kontaan ah yal nañu yàlla xam moo tax waaw wala yu yëpp da ci duggaale naan kii yàlla la mu kontaan jàpp na dëgg-dëgg moom yàlla la wala boog naan yi ñu ngi xaal wala ndeysaan yi dañoo jeex rek wala yooyu wala boog ñu koy jiiñ naan ko yaa gën ci ñu yàlla bind wala yow yaa Eh, eh, eh, daraja yeneen ci bi nga am ak wala da wala ñu koy tagg naan ko daraja Cheikh Tidiane nga am léegi radiyallahu wala yu mel noonu muy konte am jàpp ne dëgg-dëgg am na daraja Cheikh Tidiane loolu moom alkande weesuwul loolu wala daraja yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel noonu loolu dañ gaa yi dañ koy def waaw dañ lay dugal dugal ba ni la léegi yow yow yaa tegu ci yeneen bi rek bi yeneen bi weesoo rek yow mu daal di kontaan yëkkati ko yàlla nañu yàlla xam waaw loolu. léeg-léeg nga gis ku ñu ku ñu waaw wala ñu wax la wax yoo xam te ne dara leer na lii ëpp na maanaam yow wi ñuy waxal xam nga ni lii ëpp na waaye nga bàyyi noonu gaa yi ci biir rek te naan <laughs> gaa yi ma xam yal nañu yàlla sàmm loolu moom muy indi ñu leen nekk ñenn ñi musiba yi yu bari di leen dal mooy ñuy nangu ñu leen di jox ay tiital wala gëdd goo xamante ne amuñu ko mm-hmm. subhaanallah xoolal imam Abu Hanifa rahimahullah Ah, nee na dama romb ay xare mhm. yoo xamante ne dañ doon wax kii mooy Abu Hanifa guddi gi yëpp da koy julli mhm. ay xare di foofu di ko wax moom Abu Hanifa gi nii guddi gi yëpp da koy jaamu yàlla di ko julli moom xam ne ni melutoon noonu daa dem commencé julli guddi gi guddi gi yëpp mu dem commencé julli waaw maanaam waaye bu melut noonu defoo loola ba pare nga daal nangu ne waaw ah, dëgg dëgg waaw man day julli guddi gi dama koy julli de nan moo xam naa yow moom guddi gi yëpp da koy jaamu yàlla day sànn mm-hmm. nga daal di noppi waxoo dara mm-hmm. dëggal yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yu mel noonu mm-hmm. waaw bari yu nit ñi di dëggal ci seen bopp wala ñu leen koy jiiñ te fekk du loola waaw waaye ñu naan la yaay xut bu zamaan wala yaay koy nga nangu rek jàpp ne dëgg Hmm? waaw yal nañu yàlla sàmm fekk mu leer na ne ne xamuloo sax na lu xutbu di mel hmm. waxuma laa maanaam jëmmi kii hmm. waaw waxuma laa ni ko doon yow yal nañu yàlla sàmm waaw xam te comme di waa ji wax rek xam ne mënoo gérer sax ñeenti jabar waxuma laa bëgg a gérer àdduna bi yëpp yal nañu yàlla <laughs> waaw <laughs> yal nañ yàlla soobu dégg yooyu moo tax moo tax am na ku ko ku ko ci biir waa waa waa diine yi daal di ko sax fi sabilu fisqi yabnal arzalayni abad wa anta sharrul wara binta shaytana waaw ne ko yow tam yow daal yaa yow daal suufe nga safee bil fisqi maanaam suufe nga doy nga manqué nga xel waaye bil fisqi ci kàccoor gi nga kàccoor yabnal ardalayni aban kële def na ko yabnal akramayni aban mu ko yow mi di doyadi ci ndey baay wante sarrul wara yaa yées ci ñi maa zilta shaytaana dañoo di doon seytaane maanaam contraire rahman totalement yow nañu yàlla sàmm waaw yow nañu yàlla sàmm hmm? dégg nga kon Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Asim moom euh, solo moom bokkut ak Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi bi nga xamante ne moom moo solo ah nodd bi mm-hmm. duñu benn dégg moo tax euh, euh, maanaam ki solo nodd moom benn xadis dong la am mm-hmm. mooy xadisu nodd boobu mm-hmm. te xam wuñ ko leneen lu dul loola amma Abdullah ibn Zayd ibn Asim bi radiyallahu anhu moom solo na euh, yeneen i xadis moom moo solo xadisu njàppale comme niñ ko gisee woon Abbaas ibn Tamiim daanaka maanaam moom ci moom rek la solo hmm. dégg nga annahu ra'a naka ne moom Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu nee na annahu naka moom ra'a gis na Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan di di di tëdd fil masjid ci jàkka ji waadan daa di aji teg ihda rijlihi benn ci ñaari tànkam yi alal ukhra ca ba ca def hmm. nga maanaam kon loolu day teg la ne loola dara aayu ca hmm. maanaam teg teg tànk yi beneen benn bi tegu ci beneen ba ca def loolu dégg nga ah, mu daal ci teg ne moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa an ibn Shihab maa ngi leen ci al-imam ah, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn al-Musayyab te moom mooy Sa'id ibn al-Musayyab loolu la ñu gën di bëri lu ñuy wax waaye Sa'id ibn al-Musayyib te mooy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ah, ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'iz ibn Imran dégg nga ibn Maxzum moo tax naan mu bokk ci waa Banu Maxzum al Maxzumi al Qurashi mooy dakantalam rahimahullahu taala ah, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mooy at bi nga xamante ne moom mooy atu borom xam Madina yi ak bi ñu génn àdduna ci fuqaha yi ak maanaam ñu bari ci ñoom ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' ci la génn àdduna Euh, moom nag mooy taabi'i bi gën a màgg ci taabi'i euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee gisaat ko gisewaat ay mbiram ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta euh, rahimahullahu taala moom donc mooy moom moom ay mursalaatam maanaam mooy lépp loo xam te ne daf daf maraatil yi maanaam lu mu lu mu hadis bu mu boo xam ne mursal la ci moom hadis la boo xam ne bu wér la maanaam comme hadis bu jox ko loola dégg nga Ah, mu ne annahu qaala nee na ah, maanaam bu buntu bi bi mu naan wa an ibn Shihab maanaam dafa jokkaloo ci càllale hadith bu njëkk bi el mm-hmm. imam Abu Dawud rahimahullahu taala ci sananam bi mu ko soloo nii ci jëmmi càllale bi la ko solowee mooy haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qana eh, al-Qanabi an Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib dégg nga mu ne anna qaala kaana Umar wa Usmaan yaf'alaani dhaalika kaana Umar muy sayyidina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhuma euh, muy Abu Hafs moom la gën a siiwee mi ngi génn am na vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jeexitalu at ba ci la génn adduna euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, mooy amirul mu'minin ci ci ci ci Zul Hijja ah a ñi bi nga xamante ne ci weeroo ñeenti fan ñoo ca ci Zul ci la génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu ndax dañ koo dañ koo euh, comme ni ñu ko xam ne Abu Lu'lu al-Majisi moom moo ko moo ko jam dégg nga ko jamoon paaka ci la génn àdduna euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, moom muy amirul mu'minin ñaareelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, comme li nga xamante ne noonu lañ ko am bokk ci xulafaa ur-raashidina matal mahdiyiina moom Seydina Omar ibn al-Khattab am na 539 hadith yoo xamante ne 26 yi muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo na ci 34 hadith imam Muslim wéetoo ci 21 hadith ci hadith Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne Seydina anna mu ne wa Usman ak Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Seydina Usman ibn Affan ah. ibn Abil Aas ibn Umayya moo tax ñu bokk ci waa Banu Umayya ah radiyallahu ta'ala anhu ah, moom ab mooy comme moom la ñuy wax Zunnurayni borom ñaari leer yi mm-hmm. ah mooy leeru adduna ak leeru àllaxira waaye tamit ñaari doomu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Sayyidul Ruqayya ak Sayyidul Ummu Kalsum radiyallahu ta'ala anhuma mm-hmm. ah, dégg nga dañ ko Abu Abu Abu Amr wala boog Abu Abdullah wala boog Abu Layla mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu moom euh, Seydina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma euh, moom mi ngi am 146 hadis mi ngi génn 146 euh, hadis imam Al-Bukhari yi wéetu am na ci 11 hadis mi ngi génn adduna bisub àjjuma bi tombeeg 18 ci weeru Dul Hijja moom tamit atum 35e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk moo amoon 82 ans moom rek moo ci amoon 63 ans ci xulafaa raashidun mhm. yeneen ak sahaaba Yonent bi maanaam yeneen xulafaa ñeenti ñëpp kenn ku ci nekk bi yaa ngi génn àdduna fekk yaa ngi am 63 ans jëmmi at bi Yonent bi amoon sallallahu alayhi wasallam moom rek moo ci amoon 82 ans xam hmm? nga mooy ayatullah mhm. waaw ayatullah mooy 82 moo tax moom ah kéemtaanu yàlla dégg nga ñu ngi ko rok ca Baqiya Baqiya al-Gharqadi ca Madinatul Munawwara bi euh, comme ay hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne wa kaana Umar wa Usmaan sayyidunaa Usmaan radiyallaahu anhumaa yaf'alaani zaalika dañ daan def loola maanaam mooy la dañ daan ñoom it tëdd ci jàkkee maanaam muy wax ne loolu yi di yéen bi rek moo ko doon def salaatam loolu moom moo tax xaqiiqatan loolu dara nekku ci. maanaam nekkul lu aay nekkul lu xaraam mm-hmm. waaye rek euh, toog tàllal say tànk rek maanaam jëme ko ci xibla bi loolu la ñuy tere mm-hmm. te loolu noonu ci buntu xorma la dugg ak buntu teggin mm-hmm. euh, euh, ñu yow foofu inshallah wax nga dëgg de taxrij bi imaamu Malik rahimahullahu taala inna xadis bi xadis numéro 477 imam al-Bukhari inna ko xadis numéro 5669 ak 6287 imam euh, Muslim inna ko xadis numéro 2100 imam Abu Dawud inna ko xadis numéro 4866 imam euh, at-Tirmidhi imam an-Nasa'i at-Tirmidhi inna ko xadis numéro 2765 imam an-Nasa'i inna ko xadis numéro 721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 sama sama laajte mooy dañoo gisoon ci ci xadiis yi mooy ne que ni am nañ booy xutba hmm. bu dul xutba ajjuma mën nañ toog toog hmm. Hmm. ba ci xutba ajjuma wala wax na la Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom moo uti ko def toog waaw mais xutba toog moo def gënul voilà li gën moom mooy nga taxaw ndax loolu mooy sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam di sunna ah, xulafaa ar-raashidun radiyallahu waaw ci xadiis yi moom moom lañ gis hmm. ci biir xutba yi hmm. est-ce loolu waaw waaw ci nekk bëri moo tax ngay gis euh, xadiis wax loolu bokk na ci mooy xadiisu ki ñëwoon ne Yonent bi sallallahu alayhi euh, dañoo bëggoon nga ñaanal ñu nag mu taw maanaam loolu ci xutba àjjuma la woon moo tax àjjuma bi mu ñaan mu taw àjjuma bi mu taw àjjuma ba àjjuma ba àjjuma bi jotee mu naan ñaanat ah na taw bi léegi na taw bi arrêté parce que affaire bi dafa bari dégg nga yooyu yëpp da gis ne xutba àjjuma la woon ah, te cosaan bi ci xutba moo maanaam lool moom mooy cosaan beneen bi ñu def mooy le fait que Seydina ah, maanaam yenn saa tam doon xutba ba gis ci ñaari sëtam yi Seydina Hasan ak Seydina Husayn radiyallahu anhu mu dem maanaam di di di di romb jël ci jaar ci ci diggante sàppe yi mu daa di dem jóg dem fekk ji ko daa di koy fop daa di daa di koy fop ne sadaqallah innama am ah innama amwaalukum wa awlaadukum maanaam ah dégg nga ne yàlla wax na dëgg ndax seen alal ak seen ay doom ay fitna la maanaam natt la maanaam ngir euh, ne voilà maanaam ne bëgg bi mu bëgg Seydina Hasan ak wala Seydina Hasan la daal yóbbu na ko ci ba ci xutba bi sax mu dagg ko dem jëli ji ko pour foog hmm. maanaam loolu kon moo loolu moo lay ne euh, kiwul euh, ne loolu yëpp yàqul xutba yi àjjuma te wàññiwu ci daal beneen bi ci def mooy la fait que. Euh, ñuy mën di ñaan ñu neen amin masalan ay yu mel noonu te lu bari ci borom xam yi euh, terewuñ ko am na nag ñoo xamante ne euh, mm-hmm. dañ koy moytandikuloo nit ñi wallahu taala man question bi moom mooy le le que maanaam shafa shafa ban maanaam maanaam ban maanaam ban niveau la am ci minute puisque puisque léegi gis a kese mujjee mm-hmm. waaw léegi moom safa fan la maanaam moom moom ba niveau ci la nekk ci gars yi ak tamit bu fekkee euh, ak ak ak wax di ñu wax ni euh, mun na ko séparer safa bi tey si mën ko ko séparer kay witar mën te def benn rakka rek mu nekk witar benn rakka kese mu nekk witar loolu mën naa def wax lañ la ko léegi Seydina Ousmane radiyallahu anhu doon na ko def mhm. beneen bi ci def moom mooy ne euh, safa mooy ñaari mooy li nga li mu tuddee moom la tuddee fii mas naa mas la ñaar ñaar moom loolu mooy safa hmm. safa mooy lu lu tóol hmm. mooy lu waaw mooy lu ñu tóol luñ tóolanti hmm. waaw acte bi mu am nag léegi ci biir ah mooy acte yi la yeneen la yëpp ndax witar moom moo am doole bi mu am du safa bee ko am de du safa witar moo am doole boobu de déedéet witar moo am doole boobu doole bi ñuy wax yëpp witar la witar moo ko am hmm. kon kon léegi bu fekkante ne da nga bëgg da nga bëgg witar witar hmm. ñetti rak nga julli ñaar sermon def def euh, def soo ko indi beneen loolu day nekk day nekk ci biir witar bi déedéet witar benn rakkaa bi mooy witar hmm. chaque witar mooy lu impair chaque am lu pair voilà witar benn lay doon wala ñett soo ko defee ñett dangay ngay julli ñetti rakka yu tegaloo mu nekk ñett soo ko bëggee def juróom nga def ko juróomi rakka yu tegaloo muy juróomi muy witar mooy impair witar li muy tekki ci tubaab mooy impair li muy safa li muy tekki ci tubaab mooy paire lii rek la. kon mën nañu ko séparer bu ñu neexee. ko séparer comme mën nga leen boole yëpp mën naa nekk wallahu taala. léegi question bi bi ñu weesu mm-hmm. léegi euh, yéefar bi nga xamante ni dafa dugg ci biir jàkk mm-hmm. ba pare amu ci benn autorisation moom lan ma atteem ak ak tamit ndax ndax masjidul haram ndax mushrik yi kese lañ ko tere wala boog yéefar yëpp non masjidul haram képp kuy yéefar ku dul jullit dañ la ko tere te ku dul jullit day dugg ci mushrik mm-hmm. lool loolu loolu tam lu mat a bàyyi xel la maanaam mushrikuuna yi léeg-léeg dañ koy wax fekk ñi ci jublu moom mooy euh, ñiy bokkaale nga xamante ne comme par exemple dañoo yor ay xërëm yu ñuy jaamu ak yu mel noonu mm-hmm. léeg-léeg dañ koy wax nag fekk dañ ciy jublu boo dem ku dul jullit rek mm-hmm. ngir ne ku dul jullit ba ci chrétiens yi ak juifs yi mm-hmm. dañuy def dañuy def bokkaale wala boog dañuy voilà ndax ki ne ki ne lu le Seydina Abdallah moo tax Seydina Abdallah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bañoon ku takk yoo de nasaraan daf doon wax bokkaale moo gën a garaaw mm-hmm. nga ne yàlla am na doom mm-hmm. wala boog ngay wax waxi trinité mm-hmm. ban bokkaale moo gën a garaaw loolu loolu moom moo tax mu doon tere eh, ñu mën leen a takk maanaam comme rek ngir wax rek ne maanaam c'est pas parce que mënuñu leen takk maanaam teg ci jubluwuñ ci loolu waaye liñ ci jublu rek mooy euh, ne léeg-léeg mushrik dañ koy wax fekk dañ ciy jublu képp koo xamante ne dugg ci l'islam hmm. maanaam day daan dugg ci musul léeg-léeg nag ñu jub ñu wax ko fekk ñi ñu ci moom mooy ñi nga xamante ne ñoom lañ xamee di bokkaale yenn bokkaale yu garaaw yi hmm. moo tax euh, borom bi subhaanahu wa ta'aala naan eh, innal lazina kafaru min ahlil kitaab daal di wal mushrikiin hmm. maanaam nga xam ne daf leen a xeexale ñi nga xam dañoo weddi yàlla weddi yenente bi sallallahu alayhi wasallam te ñu bokk ci waa ahlul kitaab ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy bokkaale sërëfkat ñooñu maanaam ñoom ñaar ñooñu moo tax ñu xeexal leen voilà dégg nga léegi nag ñoom du buñ duggee ci jàkka ji te amuñu ci autorisation maanaam jéggi maanaam xam nga kooku mënoo mënee fu ta wax ne maanaam kooku lu ñu mën a def rek mooy taafir ko mooy teg ko daan mën naa jugee dem ci yedd wala dem ba ci eh, bantal wala tëj kaso wala yeneen ak yeneen yoo xamante ne lépp day aju ci ki nga xam ne moom mooy imam bi maanaam juge yu dëkk bi mooy xool lan moo gën a approprié ci moom dégg loolu maanaam mbir mii ci lool la mais amul amul xadd amul amul acte boo xam dañ lii moom mooy acte boppam mais sentence bu leer déedéet amu ci waaye lii la am li nga xamante ne moom mooy tafsir la am loolu boobaa imaam moom moo ko xool solo jamono ji solo tamit li nga xam ne moom mooy li gën a yell ci jamono ji bu dee nag génne ko jàkk ji rek la ma ne te bañ koo yedde ngir bu ko yeddee musiba dal ko moom it maanaam léeg-léeg mu demee noonu